kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ci wax kon nekk al minhaj euh, bi muy saraa xadiis nga xam ne euh, euh, mbir day wane yeneen saa salaam ba sayyidatu Aysa di posé question ndax hal qara'a fiihimaa bi mul Qur'aan mu ne haaza al xadiis al mubaalaghati fi at-taxfiif mu ne xadiis bii moom tegtal la ci jéggil dayo ci wooyafal li nga xam ne mooy ñaari rakka yi nga xam ne ñooy ñaari rakkaay fajar yi mu ne wal muraadu bil mubaalaghati bi nisbati ila aadati boo liñ ci jublu nag mooy jéggil dayo ni mu ko woyofale boo ko nattaleek boo ko comparé ila aadatihi sallallahu alayhi wa sallam min italati salati al-layl wa ghayriha min an-nawaafili min nawaafilihi waaw mooy boo ko comparé li nga xam ne moo doon aadaam moom yonent bi saa saam ci guddal gu mu doon julli bu doon julli alhamdulillah naafila guddi yi ni mu ko doon guddale ak lii naafila yi muy def même ci bëccëg gi boo defee comparaison bi ni muy julli ñaari rakkaay fajar yi ni mu leen di woyofale selon boo ko par rapport ak loolu yàlla boo ko comparé jël leen di leen mandaxe ci loolu ngay gise di njëga nii nii woyof na ni mu ne waaye walay sa fii it bii laa la wala dalaala li man xaal waaye lii amul benn tegtal ci boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo jële ci ñoom ne que ne laa tuqra'u fiihimaa aslan ne lii nag day wone ne ñaari rakkaay fajar yi kenn du ci tari dara wala xam ne ko xam dinañ ci ñëw parce que côté boobu euh, wa bayaani euh, mooy baabu taxfiif rakatay faj xam nga moom lañ ne dañ ko njëkk a wa bayaani maa yuqra'u fiihimaa moom la mujj ci xadiis yi ndax moom la indi ñaari avant dernier euh, avant dernier xadiis mooy ñetti dernier xadiis waaw ñoom la ko indi ci yan lañ fay tari. moo tax côté boobu xam naa la ñuy bàyyi ko waaye comme que fii gàttal bi <laughs> ni mu koy wax mu ne du amul benn wax ci borom xam yi naan yi moom amul tari moo da ngay taxaw rek amul tari lii moom <laughs> lii moom kenn mën ko ñuy lii du tegtal <laughs> waaw ndax hadith yi wóor yi nga xam ne romboon na moom mi sara bi mooy ñun nag moom la imaamu Nawawi ci euh, Riyad bi moom la mujjee mooy ñett yi la wax sànq muy hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne yonent bay saa saam da doon jàng ci premier rakkaay fajar yu gàtt qul a qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna dinañ ci ñëw suratul baqara ak beneen laaya bi rakka bi mu jàng ci amanna billahi washhad bi anna muslimun ak li nga xamante ne nii taalaw ila kalimatin da ko doon jàng ak yi sayna Abu Hurayra ci boppam wax muy avant euh, hadith avant dernier ne qul ya ayyuhal kaafiruun doon tari ci bu njëkk bi qul huwallahu ahad ci beneen bi mawlaana ibn Umar radiyallahu anhu wax la même chose mu ne loolu yëpp day wane ne nit manoo tegtaloo fii ne yeneen sa euh, hadith yi comme que daa gàttaloon mbir yi waaw ñaari rakkaay fajar yeneen saa sa ba ko gàttal lool loolu kon day kon du ci kenn du ci tari dara waaw loola imaamu Nawawi rahmatullah alayhi di wax lii di ko leeral moo tax ku mel al imaam as-Sindi wal Hanafi rahimahullah mu ne waaw lii nag Sayyidatu Aisha wax ne dama doon man dama doon poser wu question sax hal qara'a bi fiihimaa bi ummil Qur'aan yéen saa salaam jàng na ci ñaari rakkaay fajar yii nii ndayu téere yi muy Faatiha mu ne nag loolu mubaalaga la fi taxfiif comme Imaam an-Nawawi waxoon li ko jiitu loolu ak géej gi dara la ci wanee woyofal gi yeneen saa saam doon woyofal waaye mu ne wa misluhu lu mel ni nag laa yufiidu shakk fil qiraa lii tegtalewul te jariñewul mukk kene Sayyidatu Aysa da doon sikki sàkka ci ndax yeneen saa saam jàng na euh, Faatiha walla dé loolu sikki sàkkawul en fait danaa bëgg wax rek danaa bëgg wax julli ci nim gaale dafa gaawul tel sorte ma xam ne kii yéen saa saam dina boo ko gën a xam ne julli jari na Faatiha kay si mu ne wala yaqulu bi dalik mais kenn jubluwu ci loolu ah que ne da doon sikki sàkk ci lii wala dalila fiihi li man yaqulu bi iqtisar ala fatiha lii beneen affaire la <laughs> lii mooy bu ñuy ñëwee ci ñetti xadiis yu mujj yi di wax mais lan la ñuy tari ci ci ci ci ñaari rakkaay fajar dina ñëw ci lu mel nii al imaam as-Sindi rahimahullah bi wax te imaam an-Nawawi wax am kum am benn mbooloo bu mu ci laal ci ñenn parce que ñenn ñi nga xam nañ ne moo tax euh, ñaari rakkaay buñ ci tari daal kii nag. imaam as-Sindi wax na la beneen position mooy waaye du tegtal ci képp koo xam ne na ne euh, bon ñaari rakka bi Faatiha kese ngay tari waaw ñaari rakka fajar bi ngay julli farata bi boo yow Allahu akbar Faatiha ngay tari sëgg rukkoo ne deuxième dañ cee amul benn tegtal lii du tegtal waaw c'est vrai que ñoom hadith Sayyid <laughs> la ñuy tegtaloo quoi <laughs> ndax <laughs> lii nii euh, ci Faatiha la doon si ki sàkka bu dee ne sax jàpp nañ ne si euh, ci sàkk la woo woo mat wu ko mbétiti sax te loolu dañ koo bàyyi ci lu ñu dëppoo mais loolu mooy ñett mooy ñëpp parce que wax na imaamu Nawawi wax na la léegi te loolu nañ ci ñëw bu boobaa ñi nga xam ne ñoom ñoo ne euh, ñaari rakkaay fajar buñ ci tari dara xam nga kooku moom waxu la ne dañuy bari faatiha mais léegi fi wax ji nekk mooy est-ce que faatiha bi jamaahirul ulama faatiha bi dama ci moom kese laay yépp wala dama ciy teg dara loolu dinañ ñëw ci euh, li nga xam ne moom mooy wax yi ci am Euh, comme ni nga xam ne euh, <laughs> siiw la ci Maliki yi rahmatullah fajar ba Fatiha kese ngay tari sëgg waaw <laughs> léegi nañ ñëw ci loolu ak wax ku nekk sa wax ak insha allah lan moo gën a dëgër ci wax yi insha allah hmm? kon loolu lu am am solo la waaw ah, <laughs> ah, ah léegi kon gis nañ kon hadith yi kon leeral na yeneen saa sam ni mu ko gàttale ah ni ko doon gàttale te hadith sayyidatu Hafsa bi muy indi moo tax mënoon nañ ko boole ci hadith bi rek jàng ko léegi eh, eh, boole ko ci parce que masala yi ñuy gis c'est benn ah. mais bon mais comme que nekk nañ fii te fii riwaay yi ci imaam An-Nawawi indi daa bari nañ dem ci bu sayyidatu Aisha bi après sayyidatu Hafsa radiyallahu ta'ala anha bu ñëwee. mooy bii di ñëw après ñu wax ne bon lii nag masala mi gisoon nañ ko mooy day wax parce que boobu dana yoneen saa Euh, bon wax na waxtu wi ñuy ko ñu julli ak tamit woyofal bi te loolu xadiisu sayyidatu Aisha xam nga mu ngi ci biir waaw ak ah, non seulement sayyidatu Aisha xadiisa bii dafa dugal non seulement waxtu wi hmm? kaana yusalli rak'atay al-fajri bayna an-nidaa'i wal saa sam dafa newoon doon julli eh? ñaari rakkaay fajar yooyee yu euh, rak'atay xafiifatay yu yu yu yu woyof diggante bi ñu noddee fi ñuy taxawale. ak fële mu waxoon kaana ida tala al bu fajar gi xaroon kon loolu xam nañ wax fii waaye xam nañ nan lañ koy defee mooy rak'atayn xafiifatayni yu woyof la wax <laughs> waaye côté jàng mi rek moom dafa dafa dugal li Imaam An-Nawawi tudde buntu bi da koo leeral mooy lan lañ ciy jàng ah mais sauf que liñ ciy jàng leeralu ko exactement dana rek yeneen man dama doon sikki sàkk sax dama doon wax ni dama doon nàcc naan mais ah xaral bi Imaam bi moo ko ah. waaw ndax jàng na ci nag hadith yi muy mujjee ñett yi muy mujjee bi ci buntu bi nag leeral la léegi loolu Sayyidatu Aisha loolu laaj est-ce que jàng na réellement wala déet voilà Fatiha est-ce sax Fatiha kese wala déet loolu mu koy leeral fële kon gis nañ kon waxtu wi mooy lan loolu mooy moo tax al imaam hafizu an-Nawawi rahimahullah eh, bi muy saraaci hadith yii nii mu ne hadith yi nag dañ ci Euh, euh, euh, jàng mu ne fiihi anna sunnata subhi la yadxulu waqtuha illa bi tuluu'i fajri waaw mu ne gis nga hadis yii fi imam kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli rak'atay al-fajr idha sami'a al-adhaana wa yuxaffifuhumaa mooy bu déggee nodd bi te wax nañ la nodd bi mooy bu fajar gi xaree la doon nodd loolu moo tax yorente bay saa san noon al ima al al imaamu daamin wal mu'adhdhin moo taxan waaw gis nga al imaamu gis nga limaam bi daamin day garanti julli gaa yi ñi muy jiite moo am na yenn yoo xamante ne nii ki ñuy jiite bu ko defee imaam bi da koy da koy da koy su da koy da koy yenul soxlawul muy muy muy muy muy muy muy muy rakka muy muy muy def sajdatay ni euh, ñaari sujud euh, euh, sahwi non par exemple waaye ji day julli imaam bi nekk ci kanam di ko jiite imaam yi di jiite nga nekk ci jàkka ji yow imam bi waaye xam naa xel mi daa ne feneen wala leneen wala mu concentration bu metti ci leneen mu ngi fexe kii mais mu jekk imam bi euh, euh, euh, kii sëgg daal di siggi bi imam bi bi muy siggi toog ngir taaya waa ji jóg taxaw comme daa dégg imaam allahu akbar ndeke dañoo sujjóotoon ñoom ñun ñaareelu sujjóot ñu jóg waa ji juum rek jóg taxaw gis ñëpp toog rek mu daaw toogaat mais loolu noonu moom soxlawul naan da koy sujjóotalaat ñaari kii parce que bi yenul la ko waaye bu dee farata nag la teggi ab ponk ab ruknu la teggi ci julli ji moom ki ñuy jiite loolu imaam bi du ko yenu <laughs> yële li tax su sujudu sahwi doo ko def bu boobaa ndax al imaamu daamin waaye wal mu'addinu kanta noddukat bi mu mu'taman dañ koy wóolu dañ koo wóolu ci julli nit ñi moo tax mu war a xam waxtu yi te war ginnaaw bi mu leen xamee muy sàmmoonte kañ lay nodd ak kañ la du nodd waaw bés bu fi noddee waxtu woo xamante ne nii waxtu yi duggut ci tayee fam nit ñi dem julli te waxtu yi jotut sutub <laughs> la <laughs> waaye bu nit ñi bu noddee gaa yi julli ba pare gis ne ndeke eh, waay iqam ba pare gaa yi kii gaa yi gën waaye yow mais ndeketi waxtu yi jotagul woon est ce que dañ naan mais mais garaaw julli nañ gaal mukk bañ a julli waat laa ibrata loolu règle la jàppal bay bi dhanni al bayyin xata waaw amul ak lees di bàyyi xel ci njort bi nga xam ne parce que ni ngeen def. ghalabatu dhanni la woon ci yéen waaye nag mujj na wan ne loolu gis que seen loolu noonu ak nekk ak njuumteem dafa leer waaw kenn du bàyyi xel njortu bi nga xam ne nii la mais nga ñëwee ne nii la du loolu dañ naan continuer mu na ngay julli ji waat yéen ñëpp julli ji waat parce que yéen julli avant leen kay kon loolu côté julli ji la côté koor gi dañ fi dogloo nit ñi ta timis jotoon timis deg xaw ma nag gat bi bayet la mu xiif di gis juróom-ñetti bidiw wala mu xaw ma lu ko dal daal di ñëw rek daal di commencer rek allahu akbar waaw ak baatum géréer bi léegi gaa yi dégg ko rek fayeen bu ndaw yi ak ñëkkal ñe leen mag sax commencer saray di xamp yéen nu ngeen di jëkke yéen laa di julli ngeen di lekk ceeb wala cere <laughs> yéen ngeen di julli <laughs> mais da ngay naan nag lu kii maag yooyu tamit ah say tamit yéen <laughs> faut pas déconner léegi yi gaa yi jekk ba pare ñu jekk rek ndege daa xiinoon jant bi ñu gis jant bi mu leer nañ te yaa fi noddoon mais yow xam nga dañ ko dañ la wóolu woon wax naa la loolu bokkul ak ci juum ki nga xam ne daa daa neew daa yeewu ci nelaw waaw kooku masha allah rek dem xam nga léeg-léeg mu dal la léeg-léeg nga nga yeewu xool heure bi yow li sa bopp calculer ne loolu mooy heure bi moom ngay gis même bu dee du lool mooy heure bi man nga yeewu quatre heures du matin mais bi nga xoolee montre bi yow six nga gis six heures nga jàpp bët bu kii yi nga def ba agsi ba def après. seetluwaat mais mais man quatre moo leen sa man tout ma sànk ñu may jóg six heures laa gis loolu day am illusion la waaw loolu ku mu dal ci noddukat yi kooku est-ce que loolu mën xew mais boo tool nga xam wala di asaalu waxtu yi déedéet kon mooy nodd bi <laughs> hein day nekk loo xamante ne nii mooy kon diggante waxtu julli fajar euh, liñ doon wax mooy lañ doon tàmbali sànk ñaari rakkaay fajar yi mënoo ko anticiper naan damaa sonn veillé naa ba sonn wala damaa guddee ñëw deux heures trois heures du matin bon julli bi fajar bi six heures la mais nag euh, dégg naa suruq bi gis naa ne suruq bi c'est à sept heures léegi man damay damay damay régler à sept heures cinq six heures cinquante bu ko defee bu ma yeewoo bay dugg ci wanag wi di waajal di kii jóg ay deux minutes trois minutes des ci ma julli sama farata kese déedéet fajar bi julliwoon naa ko déedéet ndax fajar bi xar ñaari rakka yooyu moo naam mo imam an-Nawawi ne fiihi la yadxulu waqtuha illa bi tulu'i al-fajr waaw loolu yow ñëw laata ñuy xëdd non bi ñu xëddee mais laata boobu nga xam ne moom la nga xam ne ci la kuy nodd kuy lekk arrêté waaw te loolu bu xar yow nga julli avant loolu sa ñaari rakkaay fajar toog di xaar naan euh, bu ñu noddee rek nga jóg julli farata bi mukk mooy sa ñaari rakka yooyu daa xa daa jotagul loolu dafa amul mooy waxtoom la la laa waqtuha illa bi tulu'i nekkoon na ila tala al fajr waaw ak tamit bu déggee noddukat bi waaw bu déggee kaana al fajr ila sami'a al waaw bu déggoon nodd bi te du nodd bu njëkk bi imaamu Seydina Bilaal doon nodd mu ko deuxième bi nga xam ne ibnu ummi maktum fa kulu ndax loolu mooy suite hadis ba ñu doon wax sànq xaw ma àggale wu ma ko woon inna Bilaalan yu'adhinu bi-layl hadisu mawlaana ibn Umar fi sahihayn radiyallahu anil jamii' yeneen saa salaam ne Bilaal guddi gi lay nodd lekk leen ngeen naan ba di yéen ñi ibnu ummi maktum mu ñëwee ci wàllu koor gi nañ gis yi nga xam ne moom mooy yooyu nga xam ne amul sens quoi léegi dafa bari nga gis ko ci calendrier yi te loolu daa amul réalité loolu du diine bokkul ci l'islam amul ci sharia ñu naan la waxtu wi mooy waxtu wi nga ngi ngay arrêté xëdd waxtu wi nag mooy waxtu julli loolu amul ça n'existe pas loolu amul ñoo imaam al-Hafiz Ibn sax mu koy mu ngi koy dénoncer ci al yu mel noonu loolu boo ci ngay xam ne affaire bi du léegi la xewa ah. non yooyu moom ça ne veut rien dire non amul loolu loolu ça n'existe pas quoi non non non il faut arrêter quoi dem benn waxtu boo xam ne zone tampon laa ko mën a tuddee am <laughs> zone tampon waaw naan diggante heure bii ak heure bii xëddëg waaye ma ne yooyu yëpp da cee amul lool amul ça n'existe pas waxtu fajar bu xaree ci la lekk naan arrêté fekk jotagul man ngaa lekk ne naan ba dañuy jote même bu ci desee ay seconde ma ne lekk naan bu seconde c'est ça amul benn zone tampon tampon wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul xaytul abyadu minal xaytil aswadi minal fajri loolu la alquran wax leew lekk leen ba ni buum gu weex bi ngeen koy mën a ràññeek buum gu ñuul bi mooy fajar gi xar ngeex na ay piiree ay jëkk ay zone tampon ay ci xëdd bi yow di nga war a arbitre xaw ma ñaata minutes avant loolu amul waaw loolu ça n'existe pas ça n'existe pas moo tax al imaam doon wax ne loolu bid'a munkar yi sax la ko tuddee waaw waaw loolu mooy ñenn ñi xam nga lan lañ defoon mooy ne gars yi dañuy noddu deuxième noddu bii nga xam ne mooy moom la yeneen saa saa ne lekk leen naan leen ba Ibnu Ummi Maktum di noddu. mu ne moom bokk na ci bid'a yi nga xam ne yu bon yi waaw yi nga xam ne dañ koo ñaawlu moom lañu xewal ci suñu jamono yii te moom 852 la génn àddina wal imaam al-Hafiz ibn Hajar imaamu dunya xawaaye radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa boroom Fathul Baari ay Bulughul Maraam ak ñoom seen waaw léegi mu ne bokk na ci bid'a yu yiis yi nga xam ne moom lay xewal suñu jamono yii mooy deuxième nodd boobu ñu koy def avant fajar nga gis ñenn ñi naan dañuy bi waaw def lu wóor parce que gën a wóor koor genn koor loo boo fi lekkee donc nangam oh kon nag bon li a wóor nañu def lu gën a wóor mooy di di noddu euh, li nga xam ne mooy ñaareelu noddu bu fajar bi boobu nga xam ne laata fajar gi di jot lu na loolu la waaw dóor ci ay côté avant vingt minutes wala quinze minutes avant ñu noddu daal dem toog loolu mooy la te dee jaaxaan diitu ay vingtaine quinze minutes ñu noddu mais fa yar bi léegi jot na te jotagul woon waaw Allahu akbar jàpp ne loolu ak ihtiyaat fil ibaada la ñuy def waaw oh, wóoral ci jaamu yaa wóoruloo dara da ngay nëxal bon yaa ngi nëx nëxal sa waay mbiw gaa yi demal toog te nga bàyyi gaa yi yaa ngi leen di sonal waaw fay li may wax am nga ne neex na la lay may ngay gën lekk di gina a ku la ko nar a yàqal bañal ba teg ci naaj wi waaw mu siiw nag ça ne veut rien waaw naan la waxtu une bee ji fi ngay téye sa bopp bañale waxtu fajar waa loolu ça n'existe pas amul calendrier boo ko gis xamal ne lii juumte la bu ñaari waxtu yi wute xamal ne du amul ak ku ko mën di bind nag ku ñëwee ñëwal nga indi ma alquran ak sunna yii ma la wax ràññee mooy fajar gi xar bu ñu weesee bu ñuul gi inna Bilaal ñu ajjino bi la yoneen saa sa waxu lu leer Bilaal guddi gi lay nodd rajalaan lekk leen ngeen naan ba ibnu ummi Maktuum bi nodd te Sayyid Ibnu Umar nee na doon woon nodd lu ñu eh, eh, fajar gi xar mu ngi xar waaw foog nga ne ba boobu nga bëgg yow waaye ne la léegi arrêté waaw on a décidé les Souleymane waaye yan Souleymane way arrêté leen seen caaxaan yi laa wax koor gaa ñi bu leen ci kenn du dëmloo yenn yi laa wax bon yi leer le plus leer moom te loolu daan yàgg lu tax ñoom imaam al-Hafiz Ibn Hajar yi di ko dénoncé ah di wax ne yooyu ci bid'a yu munkara yi nga xamante ne moo xew oh arrêté leen ko hey continuons ñun sax ñëwaguñ ci koor gi. waaye ñoo mer képp ku leen wax koor te julgagut <laughs> ngeen koy reelu ñu waadet way ñu ñi dañu bo bam dugg eh, lu ñëw gur daal jar na àddi fi be ah mu dikkee daal ñu def ci wax lu ci am <laughs> ragal koor dogaleen jàpp <laughs> waaye dinaa ko wax nag ngeen jegal ma kon hadith yii nii bu ñëwaatee wane na kon waxtu fa julli fajar kon ñi fi joxoon exemple yooyu yépp waaw ay deux heures du matin waaw ah dama koy dama koy dama koy dawala te waxtu jota ma jullee goofu waxtu fajar yow moom loolu euh, de façon <laughs> naafile rek ci naafile guddi mais ñaari rakkay fajar yi nga xam ne moom la leen saa saa ne xayrun minad dunya wa ma fiha moom ñoo gën àddina li ci biir façon jullee goofu bala ko julli fajar di xam waaw <laughs> julli ko euh, weer ceek wala nelaw ba say nelaw ndoy nga yeewu yow fajar gi cinq heures pile la nga yeewu ay cinq heures et ne xaaral ma julli sama ñaari jàpp def kii quarante cinq jot nga ne xaaral ma julli eh, bi nga bi nga jàppee ba pare ba toog noonu xaw a gëmmintuwaatuur ne xaaral ma julli sax sama ñaar rakkaay fajar yi après tëdd gars yi dinañ ma woo fajar bi wala dinaa dégg bu noddee ba eh, ñoom dañ ciy teg ay vingt minutes ah, après man dinaa am lu ma nelaw après bu ma déggee ñuy iqaam rek dinaa mën a jóg rek nag ma ne julleegoo yàq yàq tey fajar ndax waxtoom comme li imaamu Nawawi rahimahullah wax mooy waxtoom laa fii an ah, anna sunnata subhi laa yadxulu waqtuha illa bi tuluu'il fajr waaw waaw waaye wa istihbaabu taqdiimihaa fi awwali tuluu'il fajr wa taxfiifihaa mu ne waaye dañ koy dañuy sopp parce que li Sayyidatu Aisha wax ne bu ñu masoona bu fajar gi masoona xar rek da ko doon julli kaana yusalli rak'ata idha sami'a al-adhan te noddukat bi da doon noddu hallir rek mu daal di julli loolu day wane kon julli ko kon ci njàlbéenu waxtu wi waaw ah, kay loolu lu am am solo la waaw moo tax mu indi riwaaye woo mësoon a dégg nodd bi waaw idha sami'a al lay jóg julli ñaari rakkaay fajar kon mu ne tamit dañ ciy jàng kon soppu eh, taqdimihi ah jiital ñaari rakka yooyee wala sunnata subhi fi awwal tulu'il fajr ci njàlbéenu fajar gi xaree waaye wa taxfiifihaa woyofal ko moo tax Sayyidatu Aisha ne man moo tax dama doon demander sax est-ce que sa sallallahu alayhi jàng na li nga xam ne mooy Fatiha ummul kitaab di ndayu téere mu ne lii nag ma wax man Imaam An-Nawawi ci al-Minhaj ba léegi rahimahullah wa huwa madhabu Maalik wa Shaafi'i mu ne lii nag mooy madhabu Imaamu ak imaamu suñu sëriñ bi ñun Shafi'i Shafi'i wal jumhur ak jumhurul ulama rahmatullah alayhi mu ne waaye wa qaala ba'du salafi am na lenn ci way dawlu yu baax yi wax nañ boroom xam-xam yi la ba'sa bi salatihima ne non waaye amul benn problème garaawul ci guddal ko quoi mooy ñaar rakka mën nañ leen a gudd ah mu ne wala allahu amaana ah kooku wax aji wax jooju moom li mu ci jublu araada annaha laysat muharrama ne guddal ko lu lu xaram ak bul loo xam ne naan ku ko gàttalul def nga lu xaram waaye mu ne walam yu xaalaf kenn wutewul fi istihbaabil taf walam yu xaalif waaye moom moomu même bu dee ne mën nañ ko guddal wutewul ci que sopp nañ tamit comme ni ko leen saa sa doon defee wute euh, gàttal ko waaw léegi nag fii après ki lay wax ci masala bi ñu waxoon. waaye loolu dara la dugul waaw ne woon dinañ ci ñëw ci bu ñuy wax jàng mi mooy ñi nga xam ne dañ ne euh, bon kenn da ci dul jàng dara sax nañ ko wax léegi rek mu ngi nii di ko mu ne <laughs> léegi dalil yële ñooy wane ne loolu ça ce n'est pas de rëx voilà dëgërul mu ne mooy njàngu hadith sayyidina ibn Abbas Abu Hurayra sayyidina mawlana ibn Umar radiyallahu anil jami' kenn yoneen saa tam doon na lii ci faatiha ak teg ci ay saar léegi yow nan nga mën a wax ne bi ñu ci jàng du tout moo tax mu ne waqat baalaxa xaw mi jéggi na dayo nag am mbooloo ci boroom xam-xam yi noonu rahmatullah fa qaalu ñu ne moom la la euh, imaam as naan lii moom kenn mënu see déglu dégg rahimahullah que ni kenn bu yore saa saa da ko doon jàng ga yéex euh, woyofal ba ma naan man Aïsha radiyallahu anha est-ce que jàng na ci ummul kitaab ndañ téere yi kooku mënoo cee dégg ne amul luñ ci kenn du ci jàng dara waaw moom la naan imaamu Nawawi di rahimahullah mu ne nag am nañu jéggi dayo ci am mbooloo ci borom xam-xam yi na la qiraatu fiihi baasa amul lees ci jàng ci cosaan dara kenn du ci jàng dara da ngay taxaw ñaari rakka yu amul tari dara waaw mu ne loolu xakaahu Tahawi wal Qaadi mu ne wa huwa ghalatun bayyin mu lii nag imaam at-Tahawi al-Hanafi rahimahullah borom euh, aqida bi <laughs> ak euh, sharh ma'ani al-athar rahmatullah alayhi euh, jarbaatu al imaam al muzani àndandoo imaam ash-Shafi'i moo doon nijaay rahmatullah moom au début Shafi'i la woon après mu nekk Hanafi rahmatullah alayhi wal qaadi ak al imaam al qaadi ibn mooy al-Qaadi Iyaad ibn Muusa bi dëkkoon fii bu dëkkoon fii Rabat fii ci Maroc rahimahullah al-Maliki mu ne ñoom ñaar ñoo ko nettali mu ne loolu nag moom wax jooju moom ak njumte gu leer nañ la waaw faqad sabata fi al-ahaadiith as-sahiihati allati dhakarahaa Muslim waaye lii sax ci ci ci hadith yi nga xam ne imaam Muslim tudd na ko mooy li la waxoon sànq ne Ibnu Abbaas te moom mooy ñetti hadith yi muy indi. hadith mille cent sept ci Riyad bi ba mille cent neuf ñoom la koy indi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ne yonent ma ne sa taam sawaay jàng na eh, ci eh, eh, bu njëkk bi qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna jàng ci ñaareelu rakka bi amanna billahi washhad bi anna muslimun léegi ba pare Abu Hurayra radiyallahu anhu yeneen saa sam jàng na ci ay rakk bu njëkk bi qul ya ayyuhal kafirun ñaareel bi qul huwallahu ahad te noonu la ko imam Ibn Umar solo léegi nan nga mën a wax ne lool kenn du ci jàng dara dara dara dara dara dara non tension <laughs> moo tax mu ne loolu moom <laughs> loolu moom waaye dafa dafa leer mu ne ta beneen affaire tant Faatiha nag parce que waxu ñoo benn duñ ci jàng dara mu ne wa sabata fil ahadith sahiha waaw te sax na leneen te euh, ñu ne la jàng na lu lu lu leneen lu Faatiha comme ñetti xadiis yi ñu la wax nii ci ñetti saxaaba yi ibnu Abbaas ibnu Abu Hurayra te noonu la ko imaamul euh, Nawawi tegalee moo tax ñu koy waxe noonu ak ibnu Umar radiyallahu anil jamii waaye kanta faatiha bi nag nga naan sayyidatu Aysa eh, da cee sikki sàkk kon est-ce que jàng ko est-ce que gaa yi kon amuñu amuñu amuñu amuñu dëgg mu ne non te imaam Sindi waxoon na la rahmatullahi alayhi lool bu sikki sàkk sikki sàkk est-ce que jàng na ko mbir mooy dalaa wax rek jéggil dayo ci ci ci ni yenn saa salam wooye fale bi par euh, euh, rapport par rapport ak mu doon jullee mu ne mu ne ma ne bu dee côté fatiha bi moom leer na loolu dañ koo xam ci lu yàgg wa sabata fi l ahadith saxiha la salata illa bi qiraa wala salata illa bi umm al wala tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bil quran mu ne loolu lay hadith yi dañoo leer yoo xam ne romb yu leer yi wér yi di wax naan amul julli lu dul ñu jàng tari te amul benn julli lu dul nga jàng ci ndayu téere yi muy faatiha te benn julli du baax du du waroon du du sunneeku du nekk loo xam ne def na ko ni mu ko war a defee lu dul mu jàng ci alquran ah waaw laa salaata <laughs> amul julli boo xam ne kenn du ci jàng bi ummil quraan wala bi faatihatil kitaab loolu ay xadis la yu bari waaw ak bi nga xam ne moom la yeneen saa salaam doon wax naan julli bépp julli boo xam ne jànguñu ci faatiha fa hiya xidaajun fa hiya xidaajun fa hiya xidaajun ghayru tamaam voilà <laughs> waaw bépp julli ci faatiha mag yeneen ju mag wal iyaadu billah wax ko ñetti yoon xëy tabaam waaw kon mooy loolu moom këri jàng nañ faatiha moom moo tax ñeneen ñi euh, sànq euh, ñeneen ne moom d'accord nañu que dinañ jàng faatiha surtout Maliki rahmatullah mais teg ci leneen loolu nag beneen wax la loolu nag quant à boobu mooy kon fii leeral na Imaamu Nawawi rahimahullah te ne mooy dañ ciy tarike waaw waaw hadith yu général yi parce que léeg-léeg saxaaba yi duñ nekk di lim loo xam ne dañ koo xam tout le temps waaw ñu ne la waa daa ñëw tari saar bi la tari ça ne veut pas dire que tariwul faatiha parce que tari euh, faatiha lu ñu xam la waaw léeg-léeg ñuy nettali xam ne loolu jarul wax ci wax ci parce que loolu c'est déjà connu léegi ñu wax li nga xam ne rek moo bees muy saar ba ban saar ci alquran ak ni mu yaatoo la yoneen saa sam tan mu wax loolu léegi loolu daa dekki fenn yoon te ne moom tarul fatiha ta mu waxoon ne euh, ghayru euh, fahiya xidaajun fahiya xidaajun fahiya xidaaj ghayru tamam xam nga ne loolu bokkul <laughs> xam nga ne loolu mooy def na ko wax kon loolu lu hëma hëm solo la waaw waaw loolu mënoo ci jàpp fii quoi <laughs> waaw da tamit yoneen saa salaam dañ koo xam ne loolu la ma sa def mosula julli julli joo xam ne tarawu ci faate loolu amul waaw moo na imaamul Qurtubi wax comme lu jiitu comme li imaamu Sindi wax après laysa maana hada annaha shakkat fi qiraati bi umm al-Qur'an li annahu qad thabata anhu sallallahu alayhi wasallam annahu qala la salata liman lam yaqra bi umm al-Qur'an muttafaqun alayhi mooy li imaam Nawawi wax léegi jarul sax ñu ci jaara te loolu moom du dagoo ci ki sàkk parce que moom ci boppam Sayyiduna Aisha sikki sàkkwul ci loolu radiyallahu anha ndax sax nag kenn yonent saa sam nee na amul julli ki nga xam ne tariwul ndayu téere yi waaw kon loolu lu am am solo la ko waaw waaw mooy rek ne boo ko comparé ki jiitu yam doon ni muy naafile à d'habitude mooy yii dafa gàtt lool waaw kon loolu lu xam a solo la hein Euh, bon ñi ne nag mën nañoo guddal euh, njàng mi ku mel ni euh, Ibrahim an-Naxa'i rahimahullah moom moo ko wax voilà te lool imaamu la tànn kantaa <laughs> ki al imaam as-Sawri al-Kufi ak al-Hasan al-Basri Abu Hanifa mbokk imaam as-Sawri ñoom ñoo newoon Kufa koo xamante ne nii mooy naafile yi muy def guddi gi na koo raw ah mën na ko guddal ci bëccëg gi bu du ci fay lakkaay fajar yi mën na ko cee yokk mën na ko cee jàng foofu ko waaw mais à condition que euh, euh, julli ji taxawul imaam bi taxaw du nekkul julli ji ñuy taxawal léegi voilà ñoom dañ la loolu moo tax ñu imaamu Nawawi bi ñu koy wax sànk mu ne ñi même ñi ne mën nañ ko guddal euh, dëppoo nañ ko sopp nañ ñu woyofal ko mais ñoom dañ la wax rek nga ne guddal gi mën naa nekk voilà <laughs> allahu taala alam waaye daal li gën a dëgër mooy te ne woyofal gi la euh, ku lee raw euh, woyofal gi daal mooy li sunna li yonent saa salaam euh, doon def kanta ay kenn du ñu jàng du yutubu loolu moom gis nañ ne loolu moom lu waxu gi hmm? <laughs> waaw waaw léegi bon kanta ñi nga xam ne dañ ne moom dañ ciy jàng faatiha kese te loolu wax na la sànq junjoo naa la sànq ne loolu mooy mazhabu Maalik yi en tout cas moo gën a siiw te imaamu Maalik ku mel ni ñoom al imaamu al-Qurtubi rahmatullahi alayhi daal dina koy toxale ci moom te moom nee li nga xam ne mooy kii yom mooy lii kese la mooy taatix kese la ñuy jàngaa waaw waaw waaye e, lële moo gën a dëgër ndax yi ñëw ñetti xadiis yooyu yu Abu Hurayra wala Abu Hurayra mawlana Ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' hmm? lu ama am solala ah lu ama am solo la waaye nag ah mais mais mais loolu euh, am na ci Maliki yi rahmatullah alayhim que non non affaire bi euh, lenn la dañuy jàng après kii ah dañuy jàng euh, beneen saara loolu ci Maliki yi bari na tamit ñoo xam ne loolu mooy loolu lañ am ne non non kenn yemul ci Fatiha kese nan lañ mën a waxe loolu dañuy yem ci Fatiha alors que hadith yi leer waaye loolu dinañ ci gën a ñëw insha allahu taala bu ñuy ñëw ci hadith be ci tegu. wallahu ta'ala alam kon léegi bu ñu récapituler ngir pare mooy waxtoom gis nañ ko mooy kon waxtu ñaari fajar ñaari euh, rakkaay fajar yi il faut fajar ji xam premièrement gàttal gi gis nañ ko ne saa san da ko doon gàttal lool par rapport ak yeneen kii ñu mu doon naafila d'habitude loolu tamit la ma lañ ci xam ne nit ki yow boo ñëwee bu fi nekk loo sa julli yéex yéex yéex quand naafila yooyu ñaari rakkaay fajar boo koy julli même ñi la nii ne ga yéex nañu xam ne tay muy gaaw te loolu nga saxoo ndax yeneen saa sam noonu la saxoo woon waaw bu ñëwee ba ba saxaabay sayyidatu Aisha radiyallahu anha naan est ce que moom mooy yeneen saa sam tari na ci déet te sayyidatu Hafsa te ñi ñooy soxnaam yi nga xam ne ñoo doon nekk <laughs> ndax yooyu ci biir la leen doon julli doo di génn waaw te loolu bokk na dalil bu ma naroon a fàtte mais bii passé xadis bi ñu mujj woon gis xadis Seydina Bilal radiyallahu ta'ala nekk Sunan Abu Dawud ak sëriñam bi Imam Ahmad mooy xadis 1103 bi ñu gisoon mais <laughs> Seydina Bilal radiyallahu anhu dafa nodd bi ñu noddee ba nit ñi ñëw après kii ndax moom deuxième noddam moo doon fajar jot na nit ñi ñëw dañuy ñëw ci jàkka ji di ñëw di julli ñaari rakka yi di toog gi après moom après lay dem fekk yeneen saa salaam ci néeg ba mu nekk mu daal di koy wax yeneen ah, man nit ñi dajaloo nañ ñëw du sëy Bilaal dafa ñëw di dugg ci di di di di yëgal saa salaam Sayyidatu Aysa am lu mu koy laaj sëy naa Bilaal nekk fa ñuy waxtaan nii wax ci mbir moomu <laughs> waaw waxtaan mën nañ ko wax noonu mais di wax ci sujet boobu jékk rek bi leer sëy naa bi leer na ñëw daal di yëgal yoneen saa salaam di ko yëgal di ko yëgal ngir julli gi yoneen saa salaam bon euh, yéex yéex a réagir après mu génn ñëw jiite nit ñi Seydina Bilaal ne ko ah yoneen saa salaam bon man de doon naa teele waroon teeloon naa ñëw sax mais Aysa moom amoon lu ma doon laaj ma koy tontu nag ñu nekk di wax di wax di wax bu mbir mi leer yoneen saa salaam ne ko buñ may kii nag te te yow sax Seydina Bilaal tegal ko ci yoneen saa salaam yow bi ma la woowee sax teeloo ñëw mu ne ko parce que dama doon julli ñaari rakkaay fajar yi ñu yiw lu leeroon na mu ne ko ma ne Bilaal law asbahtu akthara mimma asbahtu la raka'tuhuma wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma <laughs> mu ne ko Bilaal bu ma gënoon a xëy sax lu gën a leer loolu doon naa leen rakka doon naa leen rafetal te doon naa leen taaral loolu mooy wane ne woyof gi woyof gi woyof gi nekk lool teg teg gi moom mi ñu jàngal ne jullit teg teg gi baaxul te waxoon nañ la ko bii weesu al musii'u salaati waa ji ñëwoon yàq julli teg teg gi la doon def yoneen saa salaam bàyyi ko ba mu ñëw mu julli ba pare ñëw nuyu yoneen saa salaam yoneen saa salaam ne ko demal nga julliwaat ndax yow mii julli woo woon moo tax nit dina julli ba pare nga ne ko eh reprendre sa julli ji julliwaata ko waaw xale bu ñëw taf taf kii ngir bëgg seetaan film nga ne ko sawaay demal nga julliwaat moo bu julli waatee noonu nga ne ko ah mu sëlmal ki nar a jóg tegaatal tapi bi bu baax nga julli waat <laughs> waaw comme ça <laughs> bu paree nga ne ko nag te bu muusee moom moo war a laaj waa kon nan la ñuy jullee loolu mooy laaj bi te al musiyu salaat yi ba mu ñettee loolu wax yoon saa sa ah jënd naa la sama baay sama nday da yoon saa man de manuma lu dul lii kon nag xamal ma yoon saa sam xamal ko ni muy jullee julli lu correct voilà mooy kon malgré ne woyof na mooy da koo matal la raga'tuhuma wa ahsantu wala ahsan wa ahsantuhuma wa ajmaltuhuma lool kay mooy tari ba jaar na yoon même bu dee daa gën a gaaw na mu doon taree bu njëkk nañ ko miine ci yeneen kii dëgg la ginnaa gaaw waaye mat na sëkk waaw ruko ya mat na suyoon ya mat na si ji yo mat na waaw lépp baral rek da ngay baral sa làmmiñ au nga ngay jàng comme jàng bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil loolu boo ko naree def non non da ngay jàngee sinon loolu gàtt loolu nga ko noone walla wutiya la a'lam Allahu akbar ah ah waaw lii lu am am solo la kon nag ci kaw nii léegi nag bii di ñëw bon bii di ñëw insha allah la ñuy yem léegi bii di ñëw euh, mooy euh, bon bala ñu pare li ñu ne ñu ci mooy da royukaay dañoo war a seetlu ay mbiram yeneen saa saa suñu boroom moo ko tàggatal ñi nga xam ne ñoom la seen xel yi gën a leer seen xol gën a ubbeeku ngir jàpp njàngaleem mu dund ak ñoom ba ñu mën a taatax am njàngaleem ba transmettre ko génération yi ñëw moo tax ndax mu ne la wax xuudu an nii jël leen ci man leen Abdullah jël leen ci man ba aayatu raj mi génne ñëwee loolu la doon wax aaya yooyu naka aj ga li ta'khudhu anni ngir ngeen jël ci man li may aje euh, sallu kama ra'aytumuni usalli sayyidatu Aisha li nga gis seetlu waaw seetlu boobu dafa am solo waaw te boo yàgg naa gis yeneen saa saa bi julli nekk loo ko am ah waaw koo xam ne moom boroom këram boroom xam-xam la waaye ndaw si yoonam new si seetluwul dara ci ay mbiram ci li dem ci xam-xam bi leneen daal dina ko seetlu col ko ngi bëgg a ni daay nag suñu bii ndax loolu apparence am lay xool ndax mu ngi xalaat ne bu génnee ñu gis ne daa froissé ñu ne kii xanaa bàyyiwu jigéen ca kër ga loolu lay loolu la bëgg a régler moom <laughs> loolu moom xas woowu lay may moo tax boobu da koy toppatoo kanta am njàngaleem ay ni muy julleeg ni muy woorek ni muy jàngaleeg eh, yoonam new ci kooku mooy mbiru boppam kese moo ko ñor wal iyaazu billah Sayyidatu Aisha radiyallahu anha da doon seetlu yoneen saa sam ci léppam ndax moom du kenn kenn du moom ba pare rawatina ci jaamu yàlla ci nan la ko doon defe mu gis ne ah yoneen saa sam kat fajar yi moom ni mu koy jullee daa bay da ko woyofal ba dana naan sa est loolu dafa am solo waaw ah, jàngalekat bi di seetlu ay ay ay defam ak yooyu waaye wax naa la kooku il faut mu nekk royukaay koo xam ne tànkam da ko teg ci tànk yonent bi alay saa salaam waaye bu dee waajoo xamante ne nii saa bu defee sunna accident la kooku moom te ñu ne mooy sëriñ bi de façon doonu ko waaye euh, li ñu xam léegi euh, li yàlla xam doy na ñu mel noonu lañuy jàpp naan ñooy sëriñi parce que sëriñu sant lañ ak sëriñu bay rek loolu moom taxul kooku moom moom moom léeg-léeg nga seetlu ko sax du la jariñ dara <laughs> ndax da nga koy seetlu ay erreur kese ngay détecté bu dee xam nga dara boo xamul nag da nga naan eskay kese jàpp ne lim def noonu la ndeke lim def du noonu ok ok xam nga ne waa ji nga xamante ne nii moom laa leen si doon nettali jamono yële eh, ñëwul te lool benn mbokk ma ko nettali waxoon naa la tudd turu dëkk ba jarul ko <laughs> fii ci France Serigne ba fa ñëwoon eh, eh, dajeeg korite gaa yi ne ah lii de moom moom moom xéewal la moom. waaw euh, léegi kon sëriñ bi la ñuy bàyyi rek mu jiite leen sëriñ bi bi ñëwee ba ñëpp taxaw dafa gestu ne laaj kan mooy iqaam gaa yi ne ko ah sëriñ bi mel na ni julli iid gi amul iqaam de ma ne loolu gaa yi mu ñëwoon nekk di wax xam nga kooku nga seetlu ko kooku kooku boo ko seetloo ban njariñ la koo xam ne julli iid gi xamul ndax dañ see moom daa foog dañoo war a e, iqaam kooku fan doon jullee Sénégal <laughs> fan la doon jullee julli iid jar naa wala bu ñëwee la mooy carcasse ba fa nekk ana xel mi ma boobu gars yi a ñëw euh, ne diw ci biir mbooloo mi ah, euh, bismillah man ngaa dem ah, kon bokk nga jiite ñu. amul sax ay kii bu ko defee Serigne boobu reculer moom ci biir jël place waa jooju bokk ci ñi ñuy jiite waaw ñu mel noonu nga seetlu leen ay ko ay ay ay problème que da ngay gis parce que matuñu royukaay. moo tax daal royukaay man kaana mustannan moom fal yastanna bi man qad maat imaam ibn Mas'ud radiyallahu anhu wallaahi waxati na dëgg képp royal ci ñi nga xamante ne ñoo génn àddina tegoon seen minhu wala minhu al fitna mu ne ndax kii dund fekk mu gis nga wóoloogul mu tarxiis fitna man na koo dugg waaw waaw inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati di ñëwaat waaw alors xam ne moom daa dund ba génn àddina te newoon ci lii sans faute presque sans faute moo yeneen saa si kulut moom kullu bani aadama xataa la ñoo doomu aadama yépp ñoo susceptible def ay erreur ay bàkkaar te ñi ki gën ci ñiy def bàkkaar ak a def ay erreur mooy ñi nga xam ne saa su ne dañuy dellu ci seen borom ki nga xam ne moom dañ koy ah, lii mooy defoom lu baax la mën nañ koo lim ci ay baaraami loxo koo xamante ne nii moom lépp loo wax eh, li dul defoom moo gën a yomb lim ay defoom kooku nag matoo wal iyaadu billah kon eh, loolu nañ seet lii sayyidatu Aisha def lu am am solo la bu yàlla mayee nga nekk boroom xam-xam amil alim amil li wajhi llahi tabaaraka wa taala di tax ragal yàlla di di nokkee yeneen bay saa salam ak dundam ak tur ak dundam saa kooku moom seetlu waaw da xam ni daanaka du mas a def du ma sa yëngal comme ni Sufyaan as-Sawri doon wax naan rahmatullah alayhi wa radiya an boo ma nee lu dul doo yëngal sa bopp lu dul ci sunna sax na nga ko def waaw yow boo toogee benn përëb nii sax gaa yi gis la di la xool di la xool jekk rek nga yëngal sa bopp gaa yi ne waaw saa gis nañ nga yëngal sa bopp de waaw sëñ bi lu tax nga yëngal sa bopp ma ne parce que yeneen saa saam daa ma sa toog comme nii ma toogoon yëngal bopp bi <laughs> ma yëngal <laughs> ma ku mel na gaa yi daamu ci kawam ak lu leen neex ak ay bu tuddee mooy borom jamono jeeg du borom dara waaw kooku daara ji daara ji <laughs> dara daraa jim sol kay xanaa borom dara jaww ju mu yor waaw mais moom du borom dara jamono moom mukk waaw kooku daal na ngay topp borom jamono sax moo yàlla xam nañ liñ bëgg a wax waaye mooy minimum mu nekk koo xamante ni sax daa tegu waaw. sangoo sëriñ si wala di wootewu di di sayxu suyuuxi alors que waa ji. lépp lu mu def rendi sunna dekkal bidaa <laughs> bépp yëngoom rey rendi sunna dekkal bidaa kooku wal iyaadu billah kon nag nañu jàng lii eh, roye lii ci saxaaba yi comme ni sayyidatu Aisha radiyallahu anha def léegi wii di jël keneen <laughs> waaw <laughs> eh, eh, benn ci mbokkam yi sayyidatu Hafsa waaw bintu Umar radiyallahu anil jamii léegi sauf que yooyu